waaw min almuminina rijalun sadaqu ma ahadu allah alayhi voilà dañuy bëkki ñooñu nga xam ne ñu ngi dëggu di continuer di dëggu la nga xam ne moom lañ euh, daal di woon pacte ak seen borom waaw waaw allah xawfun alayhim di bëkki ñoom bu leen am dara lu ngeen di ragal wala hum yahzanun bu leen am lu ngeen di njàq njàq yastabshiruna ñu koy bëgg bi ni'matin ci xéewal min allah ci wutukee ci àlla fadlan ngëneelam gu yaatu wan allah te borom bi laa yu ñëw dëgg dëgg yàlla nekkul kuy sànk ajral mu'minin jëfu ñi nga xamante ne mooy way gëm yàlla allah allah kon loolu la hadis bii di ne kooku bu faatoo non seulement dañ koy dawal lim doon jëf waaw ujri waaye mu ne wa amina al wala al bon bokk na ci xéewalu ribaat yoonu yàlla nit ki bu fa faatoo bàmmeelam du sonn waaw xam nga boo fa demee moom gaa yi dees na la laaj de malaaka yi muy Munkar na Nakiir dees na la laaj ne la hé toog loola léegi nag nga xam ne imaamu Tirmidhi yéen ne xadiis boobu ñoom al imaamu Ibnu Hibbaana muy xadis bu wér mu mu ne mooy ñooñ nga xam ne ñooy futtaan yi mooy munkar ak nakiir am ñu ne leen na mooy du ñu ko dikkal du dañ koy bàyyi kii moom jaru ko parce que ñee dañ leen di laaj alors que ñoom le fait que ñu faatu ci yoonu yàlla loolu dañ na leen seere preuve la bu leer jaru ñuy jaru laaj borom bi ne non yéen bu leen laaj wala bu nee ne dinañ leen laaj duñ ko tiital duñ leen dara dañu ñëw nooy nekk kii masha allah am ñu ne noo furtaan bii nag mooy saytaane waaw saytaane la mooy borom bi dina ko muccal ci saytaane ak ay fitnaam waaw bi nga xam ne moom boo la toppee mooy tax boo duggee sa xam du nga am problème <laughs> waaw waaye dinañ la muccal ci malaaka mbugal waaye yëpp dañ ne lëli la mooy ñaari malaaka yooyu nga xam ne yonent bi alayhi salaam hadith sayna Abu Hurayra mu ne yonent salaam nee na bu ñu dencee néew bi euh, bu ñu ko dencee day am ñaari malaaka yuy ñëw yoo xamante ne nii malaaka yu raglu la ah, dañuy ñuul nii seen bët yi bleu kenn ki mu ne kenn ki munkar lañ koy wax keneen ki nakiir ñu ne ko eh ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul dañ koy présenté yonent salaam ne ko lan nga doon wax ci kii. waaw mu ne ah bu dee jullit la mu ne man dama doon wax ne abdullahi wa rasuluhu la jaamu yàlla la ndawub yàlla la maa ngi seede na amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom muy allah waaye tamit maa ngi seede na sayyidina muhammad mii ngeen ma présenté jaamam la te ndawam la sallallahu alayhi wa ñu ne ko yow naw yow xamoon nañ ne lii nga doon wax dëgg woon de léegi ñu yaatalal ko bàmmeelam lu tollook juróom-ñaar fukki xasab hein muy soixante-dix xasab allahu akbar après ñu leeralal ko bàmmeelam ne nag nelawal nam waaw waaw mu ne malaaka yi mais may leen ma ma dellu ci samay ñooñ ma daal di leen xabaare ñu ne ko yow nelawal rek comme siit buy nelaw waaw nga xam ne buy nelaw kenn du ko yee lu dul ko gën a sopp ci ay ñooñam nelawal amul problème yow moom say mbir luñ naan sa gannaaw bandang xanaa <laughs> noonu lay mu nekk ci nelaw yu neex ba ni nga xam ne ci la yawmal qiyaam ci lañ koy dekkile fañ ko rob ci bàmmeelam waaye mu ne bu yëpp naafiq la nag malaaka yi ñëw tooloo ko ne ko hé yow laaj ko même laaj mu naan eh, xaw ma xaw ma laa diri xaw ma xaw ma xaw ma man damaa dégg nit ñi di wax rek ah ah man xaw ma de ñu ne ko ñun xam nañ ne yow lii nga doon wax de toute façon ma soo xam dara <laughs> ma soo xam dara après nag malaaka yi ne suuf si aywa naj leen ko ñun naj ko nag goo xamante ne faaram yi dañ ciy dañ ciy dañ dañ ciy roofaloo waaw dañ ciy jaxasoo faaru gauche si dugg ci faaru droite bi du deñ ñu fay nekk di ko mbugal ci bàmmeelam ba ni ko nga xam ne noonu la borom bi di leen dekkale waaw waaw al imaam Ibn wéral na ko te soloon ak saxiixam na ko noonu al imaam at-Tirmidhi léegi ñooñu noonu muy malakaan yooyu al futtaan yonent bi alayhi salaam ne kii ki nga xam ne daa génn àddina ci noonu moom dañu koy jéggal da noonu ñooñ ñooñ du leen gis ko waaw non non du leen gis waaw kon nag loolu la quoi kon gisee kon ngëneel yii yëpp ay ngëneel la yoo xam ne daa nekk ci ribaat ci yoonu yàlla waa ji jëfam du fay mujaahid bi bu génnee àddina jihaadkat bi bokkul ak n'importe qui de ay jëfam du dox ñoom daa bokk ñi nga xam dañuy am ajrun ghayru mamnun ñu gëm yàlla wa amilu salihat lahum ajrun ghayru mamnun am nañ pay gu dox dog ñii moom mooy ba ni ñuy génn àddina day continue mooy meur sa marche faatul day dox day faatu mbir yi di dox waaw loolu lu amaam solo la loo xam ne ñoom gëneel la gu ñu am non seulement waa ji nekk di naafila koor ak fanaana guddi di julli ñoom ñoo la raw seenub dennub bés kese moo ëpp doole sa weer woowu yëpp te bu génnee àddina jara alayhi amalu alladhi kaana ya'mal lam doon jëf dañ koy dawalal muy continuer ah lii mooy mauvais lii mooy très très très excellent excellent investissement Allahu akbar ba pare ñu musal la ci bàmmeel la nga xam ne moo la koy fitnaal Allahu akbar kon ngëneel yi rëy na waaw waaw moo tax al imaamu Nawawi ci al minhaj mu ne hadihi fadilatun zahira lil murabit wa jarayaani amalihi alayhi ba'da mawtihi fadilatun muxtassa bihi laa yushaarikuhu fiihaa ahad wa qad jaa'a fii ghayri muslim mooy hadis bi nga xam ne dina ko indi moom la ci teg après kullu mayyitin yuxtamu ala amalihi illa almurabit fi sabilillah fa innahu yunma lahu amaluhu ila yawmi alqiyama wa yu'manu fitnata alqabr rawahu abu dawuda mu ne lii moom al imam an-nawawi al minhaj mu ne lii nag gëneel lëgu feeñ ngir ki nga xam ne day riwaat takku ci yoonu nekk sa frontière ya ak fa nga xam ne noon ya fu vulnérable ya mu nekk fa lii moom gëneel la leer ci ngir moom ginnaaw bu faatoo ndax lan bi adam inqita amalu ndax jëfam yu baax yam ne woon muy jëfam ju baax joojee du dog yàlla du ko dogal da koy da koy continuer même bu dee faat nañ ko nga dégg naa fi xiinaan yooyu moo ko def xoolal rek jeune nekk fi dugg ci yi ba dee nii ah, léegi lan lay wax njabootam ji mu bàyyi gannaawam ah xoolal lii gars yi sont des irresponsables quoi walla iyaazu billaah yow yaa yow yow yaa yées <laughs> ndax fekk loolu lañ doon wax te loolu lañ mën a wax ba léegi loolu la ñuy wax jamono yeneen saa sax loolu lañ doon wax waaw. yéen kay la sawaay waxoon Abdallah ibn Ubay waxoon doom ji Abdallah tamit <laughs> parce que doom ji Abdallah la tuddoon biñ jógee Uhud sawaay di passé seeni góom saay <laughs> taxaw ne di toog ne di ko xool quoi di di di ko kókkali quoi. waliyasu billah salaan moo bay no mooy yéesoon eh, mooy eh, eh, loolu lañ la ak lu ngeen di def ci naaj yi la tanfiru fil har waaye yow lu ngeen di def ci naaj yi nii lu ngeen nekk ci kër ya suñu borom ne ndax leen ne naaru jahannama ashaddu harra ñoom naaj wi bu àddina bii la ñuy daw moo tax ñu nekk ci ker yi bàyyi la yow yeneen saa salaam nga dem te dañ laa waroon a jàppale ñuy wax ba pare yemuñ ci lool Eh, yusabbituuna an-naasa ñuy fexe di essayer di di di di di eh, décourager loo ñuy dem di xare ji wala bu ñëwee ñu leen di kokkali yi yëgal leen ne naaru jahannama gis nga safara woo nga xam ne mooy bu bu ah, bu jahannama ba nga xam ne moom lañ lay moom lañ leen di waajal di leen di leen ko préparer ashaddu harra moo gën a tar tàngoor waaw waaw moo gën a tar tàngoor fuuf kanta ñoom nag dañuy bëgg suñu toog fariha almuxallafuuna bimaqaadihim xilaafa rasulillahi wa karihuu an yujaahiduu bi amwaalihim wa anfusihim wa karihuu an yujaahiduu bi amwaalihim wa anfusihim fi sabiilillahi wa qaaluu laa tanfiruu fil harr qul naaru jahannama ashaddu harran law kaanuu yafqahuun falyadhakuu qaliilan walyabkuu kathiiran jazaa'an bimaa kaanuu yaksibuun voilà ñoom la suñu boroom ne ca suuratu tawba fa nga xam ne fa la mooy al-faadiha mooy saar bi nga xam ne moo xaawi suturaay naafiq yi waaw mu ne fariha waay mu ngay big al muxallafuuna ñi nga xam ne bi nga leen leen dañ leen dem Tabuk ñoo toog fii ne demuñu di joxe ay ngànt yu foo ñu bëggee nag le fait que demuñu quoi toog bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu nekk ci gannaawam di yaataa yëmbe ci dëkk bi ci Medina waaw ba pare ñu bañ génn dem jihaad yi ak seen alal yi ak seen bopp yi seen bakkan yi ci yoonu yàlla yemuñu ci lool de ñoom ñoom ñoom seen mbonte daa yemul ci ñoom kese yow boo bonee yem ci yow loolu garaaw la waaye ngi ñëw di jéem a convaincre ñeneen na xaalu ñu naan gaa yi laa tanfiru fil ar waaye yéen fan ngeen jëm ci ci naaj wi nii fii ba tabu ko tàngoor wii nii ak waaye xam ngeen ne Hiraql xeexul ak tamit samay ñun ñii première puissance mondiale <laughs> xam nga loolu mooy waxu naafiq yi laay ba léegi. yàlla yow ñee nga xam ne mën nañoo toog seen réew seen seen benn kii yor seen kii missile téléguidé daal di lay faagaagal soxlawuñ sax di génn yow yow da ngaa feebar boo xool ñooy xeexal loolu lañ doon wax gaa yi waaye Héraclius sa waay yow Héraclius l'empereur bi sa waay waaye gaa yi ba ba pare en plus ngeen ne da ngeen dem territoire am fekk ko foo xam ne moom fala ne mu ginnaaw see waajal boppam di leen xaar gaa yi bàyyi leen caaxaan ko waay leen <laughs> yi su ñu waroon ne wax leen ne gis nga ja safaraaw jahannama moo gën a tar aw tàngoor fuuf bu ñu xamoon waaw bu amoon bu ñu amoon dégg-dégg bu xóot waaye amuñu ko walaakinnal munaafiqiina laa yafqahuun mooy borom bi nag ne fal yadhaku qalila nañu yoboo ñu kekku lu néew nañu ree lu néew nañu bége lu néew fii ci àddina te xam ne li leen fi dese bariwul wal yabku nañu waajal seen jooy te nañu jooy kasiiraa lu bari na leen leer ne laata seen ruu yi rot la commencer di jooy te dinañ jooy ba ilaa yawmid diin ci seen bàmmeel ñu takkale ko jooy bàmmeel ak jooy yawmal qiyaam ndax sawara liñ jëm woo xam ne fa la ñuy nekk wahum yastarixuuna fiihaa dégg nga ko fa la nekk biir sawara di di yuuxoo di yuuxu yuuxu yaxaw ya fu nekk nga dégg ko waaw loolu nag jazaa'an bimaa kaanu yaksibuun yaksibuun du dara dul ak pay ngir li nga xam ne moom lañ fàgg woon ci seen loxo ci yoo xam ne ay mbir yu yéesa yéesa yées moom lañ nekkoon doon ko doxal ñoom ñi nga xam ne ñooy al munafiqun al xubasa al uh, al kon al imaam an-Nawawi mu ne lii nag moom day wane sincèrement mooy gëneel goo xamante ne waa ji am na ko quoi murabit bi nga xam ne moom daf koo jagoo waaw ginnaaw nga xamante ne nii jarayaanu amali ba'da mawtihi mu ne daw ay jëfum ginnaaw bu génnee àddina fadilatun muxtassa bi gëneel la goo xam ne daf cee daf ci daf cee daf cee daanaka exclusivité mooy daf ci wéete moom la ko borom bi jagleel waaye wax nañ la xadiis bële voilà mooy boroom xam-xam bi nga xam ne xam-xamam da ko fee bàyyi kooku it jëfum du du dog doom ju baax joo xam ne investir na ci ñoom yar leen sët yi noonu moo tax walladina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum bi iman mooy loolu moo am solo mooy jël sa njaboot teg leen ci yoonu yiw mu yoonu rasulullah sallallahu alayhi ak malgré complication yar yi xew fi moo mas a xew fi ah bu kenn jàpp na jamono ji daa gën a compliqué maa ne jamono ji nekk ak la mu am waaw bu fi kenn minimiser la nga xam ne temps saxaaba ye nañ doon yare seen doom da ngaa foog daa simple bu fi kenn minimiser temps ñoom jën gis xan euh, jullit ña newoon temps jën gis sawaay nañ doon yare seen doom yi da ngaa foog ne daa daa nekkoon lu simple bu fi kenn minimiser les années vingt nañ doon yare seen doom yi da ngaa foog ne daa ñun ñun suñu coow yu bari yépp naan waaye xam nga léegi internet ba ak réew surtout ñu nekk réewu tugal yi moom ak tubaab yi nangam ak nangam ma ne la yow yow yow yow ku mel ni yow yow te yaa ko gën a xam yow sa kër Sénégal vingt ngeen doon doon vingt gos minimum wala quinze waaw quinze yow benn kese nga am wala ñaar minimum loolu bari bari bari la ñett nga am di jooy di bënn bët jàpp ne yow daal fii mu ne yéen gën a metti la ngir mën a yar doom loolu waxu caaxaan la laa wax yow sa ndey ak sa baay boo seetloo kër gi nga ne woon du yow kese fa ne woon loolu ñi ci mucc bariwul xanaa am nouvelle génération yéen fay moom xaw ma nu ngeen demee waaye <laughs> ñi xaw a yàgg tuuti saa galaas bi waaye ma ne doo ngi doon woon ñaar laa wax waaye ay fukka ki fukka ki juróom ak it waaye kenn doon doon ak ñaar waaw te loolu lépp <laughs> leen doon yar est ce dañoo màgg nekk ay bandi ay bandi <laughs> ay bandi lañu <laughs> waaye yow waaw wala ay ay ay xuuf maa ñàpp yu dara ci wàllu dañ ñoo yar voilà mu ngi noonu wooy yëfi caaxaan la xam nga mos ku yor vingt ku mos koo koo gën a compliqué xanaa yow mi yor deux waaye naan yow yow yow yow mooy yàlla defal ngir nga génn ci moo gën a simple sax waaw fii mu ne yoroon sa doom doo toog ci kër gi ñu koy jàngal te génnul kër gi te ustaas bi du ñëw loolu daa ma sa nekk loolu daa ma ne yow yaa ngi yor sa zoom yaa ngi yor sa lépp fii lay toog lépp loolu man man na koo def te du génn kër gi xam-xam yëpp mën na ko am mais ñu sàggan bàyyee leen télé bi rek ak ak fo pap <laughs> ak yi nga xam ne divertissement yi yooyu moom ñu ñu ñu présent ci lool bu dee nag lu amoon leen njaral ci seen diine yooyu ñu na koo pare nekk fi di bënn bët di jooy yooyu yëpp waxi caaxaan la quoi ak di jooy voilà kon boroom xam-xam di doom ji nga xamante ni it ku baax la nekk gannaaw nee woon tamit li baayam nee woon waaw waaw te doom jooju à vrai dire am na beneen baay bu ñu waxuloon mooy père spirituel xam nga père spirituel day gëna a màgg fu parce que bu dee père biologique kese kooku euh, alxuraan moom lay wax wa qadaa rabbuka laa ta'budu illaa wa bil waalidayni ihsaana waaw borom bi moo dogal daal di teg seen kaw ngeen jaamu ku dul benn borom sa ñaari waajur nag na nga rafetal ci ñoom ñooñu ngëneel gu rëy rëy rëy ñu am ginnaaw jaamu yàlla wéetal yàlla ñoom la borom indi mais dafa am keneen ku nekk ci diggante diggante. jaamu yàlla wéetal yàlla ak père boobu muy père boo xam ne père spirituel te kooku mën a nekk peer bi la jur ah. mën na nekk père biologique bi mën na nekk père spirituel mooy ki nga xam ne diine moo ko xamal te moo la branché ci sa borom mooy kii dundal sa ruux waaw parce que père biologique bi bu dee ne day toppatoo sa yaram kese loolu rek lu rëy la ba borom bi wax la yu baax yi nga ko war a defal ak yooyu même bu fekk nekkul lu xaraam mais ki nga xam ne nag moom. moom li mu sauvé ci yaw moo mooy li nga xam ne boo ko sauvé ci sa dund ba faatu yow torox nga mooy sa ruux mooy jaamu yàlla di wéetal yàlla di yaakaar yàlla di wéeru ci yàlla di sopp yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wasallam ki la xamal yooyu fekk yow baay bi la jural dëgg def xamalu la lool kee am na ngandum ngëneel boo xam ne kooku ñooñu moo leen formé waaw léegi kooku moom ñoo ñuy formé même bu dee moom ñoom Hiroshima lañu sant ah ñoom ñoom ñoom ñoom Conakry lañ sant ah ñoom ñoom Soumaré lañ sant wala ñoom Diop lañ sant walla ñoom ñoom Diatta lañ sant moom mu sant euh, Tambédou sawaay ñooñu façon ay doomam lañu <laughs> ndax ñooñu ñëpp moo leen defar moo leen yar moo leen tette moo leen def ci ñoom li ñu nekk mu baleen ñu dem nekk ay janti njolloor fu ne ñooñu lépp lu ñu def lu baax day dellu ci waajooju kooku kon jëfum waladun boobu <laughs> beneen façon walad la boo xam ne bu garaaw la waaw te boobu day dugg rek ci ba léegi loolu mën nga ko dugal ci ilmun yan yun tafan bi mooy xam-xam bi nga xamante ne moom lañuy ñuy jariñ ndax moo ko def ci ñëli voilà mooy day dugg foofu moom foofu lay dugg waaye mën na brosser waale tamit waladun salih boobu nga xam ne ñooñu mu formé ci àddina bi da gis ñoo xam ne ay ay génération lañ formé ah xoola imaamu Zuhri imaamu Zuhri radiyallahu anhu xoolal ñi mu formé ñi don don ñi nga xam ne ñoo gën a siiw imaamu Maalik men na boroom bi imaam Sufyaan as-Sawri ibn Sa'iid ibn Masruuq as-Sawri al-Kuufi laa <laughs> hawla wala beneen Sufyaan bu Makka bi Sufyaan ibn Uyayna moom it Kuufa la dëkkoon waaye Makka la ne woon Kuufi Makki la ah al imaam al-Awzaa'i boroom xam-xamu waa Shaam toute Palestine les grandes Palestine Shaam al-Awzaa'i waaye sawaay sawaay toppal ma toppal ma toppal ma ñooñu ñépp xoolal ak fi ñu tasaaroo wee yëpp ki nga xam ne mooy seen sëriñ bu mag boobu di imaam az mais kook yaakaar nga ne day dañ koy suul ñoom imaamu Maalik nekk jant yiñ nekk ba seen ngir yi tasaaroo ci kaw suuf alors que moom du dellu ci moom dara loolu yaakaar nga mukk allahu akbar aw ilmu wala xam-xam boo xam ne moom lay moom la jariñoo ginnaawam ndax moo suuqatoon moo taaloon leer yooyee waaw ñu mujj nekk jant njolloor ba ilaa yawmi diin waaw kooku même bu ko kenn xamul woon sax ah loo kooku ah ñoom Rabia ibn ibn Abi Abdurrahman mi nga xam ne imaamu Malik ci moom la ko yaayam njëkkandi bi mu gone yaa imaamu Malik rahimahullah dafa solal imaamu Malik mu nekk doone solal ko yére bu rafet defar ko sangu ko solal ko yére bu rafet da taala ko nag <laughs> ne ko nag kaay sama doom demal ci Rabi' al yóbbu mooy sëriñ bi bokkoon yi gën a mag Medina waaw waaw te Rabi'a damay bañ mu gën a gudd beneen yoon dinañ wax mbiru Rabi'a moomu qissatu Rabi'a hada Allahu akbar day am lëkkaloo xam naa xadis bi ci tegu lañ koy wax insha allah pour bañ a ñu ngi dugg une heure yi mat na day am lëkkaloog li ñu nekk nii ribaatu yawmin allah wa laylatun xayrun min siyaami shahrin wa qiyaamihi ak tamit le fait que mooy nit ki ay jëfam day dog yi dog yi nga xam ne mooy day dog ba mu def yooyu Rabi'a moomu dinañ ñëw kon bii di ñëw insha bu ma ko naree vate yaa vay nga vat li ma ko moom histoire tuuti nga xool moom tamit bokkoon ci sëriñ yi gën a mag Medinatul Munawwara ala saakina afdal saat sam yaayu imaamu Maalik tamit xamoon xam-xam muy këru xam-xam ñëwul yóbbu ko ci n'importe kii dafa gis ñi fiy jàngale ñi nga xamante ni nii gis na ñi ci gën a ànd ak yar te xam-xam mag ci kooku la tànn kooku la tànn yóbbu fa doomam te ba mu ko yóbbu ne ko boo demee ci Rabia na nga jële ci moom teega teggin ga dal ga laata ngay jël ci moom xam-xamam bu yaatu bi allah daldi gunge doomam yóbbu ko bu doon tey ñu ne ouverture des des classes la woon waaw mu yóbbu comme ni ko parents yu bari defale seen doom waaw ñu xame ci ne du man jigéen monoparental laa léegi man gone yi manuma ci dara nangam ak nangam non fii waxoon naa la fi am na benn xawma ci siira bi la wala ci jataayu kii nii yoo xam ne ci euh, hadis yi je ne sais pas Riyad bi que joxoon naa exemple jigéen ñu bari ñoo xam ne boo xam-xam yu maga ah, yoo xam ne ñoom seen seen yaay ñoo tax ñu nekk liñ nekk mooy borom bi ba mu leen bëggee def liñ def ci seen yaay la ko jaarale ñu fi naan ah, bàyyee mbir yi bàyyi ji rek wala bàyyi ji new fi ñu daal di singéem bàyyi leen ak télé bi nekk ci seen i mbir di doxal seen àddina bu ñuy wax naan gone yi kenn manu leen a yar man je suis seul c'est dur si c'est c'est dur ah loolu kenn bañ a loo wane c'est dur c'est tellement nga war a liggéey war a def yooyu yëpp c'est dur ñoom itam loolu lañ doon def kan moo doon yor famille bi kan moo doon dundal nit ñi bu dee bàyyi ñu new fi ku dul ñoom ah c'est dur mais sauf que loolu bëgg koo def benn euh, parapluie boo xam ne day tax ngay may sa bopp ci bañ leen a yar loolu moom du lu diine mën a dégg du lu lu déggable waaw ce n'est pas quelque chose de déggable kon nag loolu euh, lu am am solo la waaw kon mooy ñooñu ñooñu formé ñëpp day dellu ci ñoom ndax xam-xam la boo xam ne ñoo ko xamle nit ñi di ci jariñoo seen gannaaw waaw kii itam kii moom euh, moo tax imaamu Nawawi ne muxtassa bihi ci moom la jagoo mooy yeneen saa sax wax nañu ñële te wax nañ la sànq kon amul maxsuus la xadiis Seydina Abu Hurayra boobu dafa joyu mais am na lu ko tënk que ne du ñooñ kese ah du loo xamante ne nii illaa bi ihda salat de toute façon ma mafhumul adad la mooy mafhum bi nga xam ne bu ñu limee. ne trois tekkiwul ne trois ça veut ci la yëpp yem te hadis bi day wane ne yemul ci loolu parce que mujaahid bi euh, ribaat bi ci yoonu yàlla kooku moom bu génnee àddina yoneen saa saa nee na wa it maata fii jara amaluhu alladhi kaana ya'malu wa ajra alayhi wa ujriya alayhi rizquhu wa amina al futtan voilà kon loolu lu am am solo la que ne bu génnee àddina non seulement dañuy dawal jëf jëm doon jëf dawal ci moom wërsëg ya ba pare daal di koy muccal euh, euh, fitnaay bàmmeel kon loolu day wane vraiment kon mooy du exclusivement moom rek la jagoo mais am na lu rëy rëy imaam Nawawi na fa muxtas bi la yusharikuhu fi ahad après mu ëddi hadis bi ci tegu euh, ne yonent bi alayhi salaam nee na ñëw na ci hadisu imaamu Tirmidhi la rahmatullah alayhi wala mu ne waqad jaa fi ghayri muslim ñëw na ci feneen fu dul muslim te mooy bi ñuy war gis bii di ñëw insha allah yeneen saa nekk bépp aji faatu dañuy tëj kaste ay jëfam mooy jeex na bu génnee àddina bu ruut gi rek jeex na ñu arrêté lam doon jëf ba mu des illa al fi sabilillah fa innahu yunma lahu ba mu des ki nga xam ne day tàkkoo nekk ci ribaat yi ci yoonu yàlla kooku moom dañuy dawal kooku fa innahu am na yanmu am na yunma am na yunamma waaw ah li nga xamante ne li nga xam ne mooy dañuy dawal ci am jëfam ila yawmil qiyaama bés ba nga xamante ne mooy bés ba nga xam ne mooy bésu taxawaay ba waaw yunma la wa amal ila wa ya'manu ñu daal di koy muccal daal di koy préserver ah min fitnatil ci fitnaay qabru te lool mooy dina dëgëral ko ne fattaan bale loolu la mooy fitnaay qabru la rek waaw ndax xabru daa am fitna de waaw loolu nag ki nga xam ne daa def lii génn ci àddina dañ ko koy muccal bokk na ci ngëneel li wallahu taala alam loolu kon Euh, leneen lu ñuy jànge bu ñu paree li gis nañ lëkkaale bi kon gënee lu jihaad kon ak ribaat ci yoonu yàlla léegi beneen mooy Seydina Salmaan liñ ciy jànge mooy boo rombee ay nit te waxoon nañ ko bu ñuy tàmbale ñu nekk ki lu baax nga xam ci alquran boo xam ne day waxu yàlla boo xam ne day dig pay gu duun ci kuy def ñoom li ñuy def wala waxu yonent bi alayhi salaatu salaam bu leen ko naye wax leen ko bu ko defee lool gin leen a soññ gin leen a dëgëral ñu gën a xam ne li ñu jàpp nekkete buñ découragé ñu ngi ci yoon wi fii ñu nekk metti na waaye nii la ndax kat Surahbil ibn Simt mi fa nga xam ne fa la ko Seydina Salman romb ak gaayam ya sonnoon nañu waaye mu wax leen waxu yonent bi alayhi salaam te jullit loolu moo koy dalal ala bi zikrillahi tatma'innul qulub la borom bi wax ala waawi ala yëgu ngeen ma yëgal leen ala fattar ñi leen nopp yi ma wax indi bi zikrillahi ci tudd yàlla waaw le rappel d'Allah le rappel de Dieu hein tudd yàlla waxu yonent bi saa salaam nga xam ne wax yu la tatma'innu ci lay dale al qulubu xol yi Abdullah moo tax bi leen Seydina Salman waxee lii dalee nag galvanisé waaw boo fekkee nit ñoo xam ne dañu nekk di jàng mais jàng mi gis nga metti na ci ñoom ñu la yaay waaye ndax duma leen xabaare li yonent saa salaam wax ci li ngeen di def waaye wala duma leen xabaare waaw nga ne est-ce xam nga ne yeneen saa saa nee na gis nga kii sàkku xam-xam ah hatta jën yi nekk ci ndox mi sax dañ koy ñaanal kiy jàngal nit ñi xam-xam di leen jàngal yiw hatta jën yi nekk ci li nga xam ne mooy géej gi dañ koy ñaanal te yeneen saa saa nee na ngëneelu boroom xam-xam bi li am ci ki nga xam ne amul xam-xam. day mel ni moom gëneel gi mu am ci kudul moom ci ñi ci des bu ko defee gaa xam ne kon ñoom li ñu nekk kon rëy na waaw noo kon yii way génne nga ne la waaw billahi loolu la rasulu rabbil alamin wax ca hadith sayna abu darda way mi ra radiyallahu ta'ala anhu wa arda waaw kon nag loolu dafa am solo quoi waaw loolu la waaye doo fekk ñoo xam nañu nekk ci fii nga leen di décourager loolu baax waaw gars yi yéen yéen aya lii ngeen nekk xam ngeen am na lu ko gën waaw te kat soo seetloo gaa yooyu di wax yooyu xam ngay ñuy wax lu dara lu mbiru àddina kese <laughs> wóor na yàlla boo leen seetloo affaire àddina képp lañuy lañu bëgg a rokkos ci li nga xamante ne nii mooy bopp gaa yooyu waaw waaw wax leen ne leen lii ngeen nekke lii mooy yoon wi waaw boo fekkee nit ñoo xamante ne ñu ngi jéem a topp topp sunna waaw nga gis ñu tumuranke lool lu yeneen saa waxoon ne bada al islaamu ghariban eh, wa sayaudu ghariban kama bada fa tuuba lil ghuraba ne woon de bada atàmbal na al islaamu l'islam bi ghariban tumuranke wa sayaudu te dina dellu ghariban nekk lu tumuranke fa tuuba ndaata tëlëx fa tuuba ak sajaratu tuuba muy garabu texe ga ñeel na lil ghuraba ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñooy ñi nga xamante ne nii ñooy euh, euh, ñi tumuranke bu keroogee ñooñu boo gisee ñooñu di doxal sunna nañu tumuranke gaa yi di leen sànni ay jatrib waaw di leen ñaawal ñii xanaa seen kër yi am daa taa ndax lan soluñu lu buubu comme yéen ni ngeen koy defe waaw di respecté ni yore saa sam doon solo di sëqal ay sikkim di kii di def ni yeneen saa sam meloon gars yi di leen saboote yow waroo ñëw di leen yow boo ñëwee da nga leen a war a wax nag li nga xam ne ne leen xaalis xam ngeen yeneen saa li nga xam ne loolu la wax ci nàngam ak nàngam ci li nga xam ne moom lañ leen di saboote nga wax leen ne leen nag fiir bi xamal leen ne yoon wi fii la waaw ne yeneen saa saa ma ko waxoon gis ngeen nii ngeen nekk neewoon na l'islam daa tàmbale tumurange bañ commencé Makka nii lañ leen doon def man nag yéemu naa ci koo xam ne xaalam xaalu ci xaalu yeneen saa sallam la nekk mooy borom bi nattoo na ko loo xam ne la yeneen saa sallam nee woon noonu la nekk ay kooku bu ko muñee te xalaat ci yeneen saa sallam te def ko ngir yàlla kooku pay gi muy am waxoon na fa tuubaa dina delluwaat moom l'islam nekk tumuranke kon nag yéen ay waay waay dëgg leen waaw bu ko defee ñu gën a kii mais buñ gisee ñëpp sant même ñi xam sax topp masse populaire gi rek di dugg gaa yi ana waaw gooy gone yi len diina ju bees ji te yow xam nga waaye nag parce que sa intérêt yi ngay am tax ngay waxe noonu yow xam nga ne yow yaa yiis mimman hum yiis yow xam nga ne bokk nga ci ñi nga xam ne ñoo ñu yiis ñi yow waaw waaw waaw akbar <laughs> loolu la waaw yow moom da ngay am double bàkkaar parce que en plus ñeneen yi dañuy continuer ci li ñuy def di saboter ñe parce que yow mi xam yaay ñëw naan waa diina ju bees la lii boobu ak fanatisme la ak génn topp la ak fusuq la ak génn kii ñàkk dégg diine la ñàkk xam dara laa di wax lool ba tax ñemeloo ñi nga xam ne xamuñ dara di wax ci xàqu ñooñu lu toll noonu yow moom duubul bàkkaar ngay li nga waroon a def mooy lii Seydina Salman def ñëwul na leen é yéen tay ngeen dee de saay tey ngeen a dem yéen noon bi da ngeen dafa ñëw ne ko yaa sura yab na simt <laughs> ne ko yow asibt ala ukhbiru ko ndax du la xabaare hadis boo xam ne maa ko dee jëjëran saa sam mu ne ko balaa yoon yi dañ ciy jànge ne gis nga mooy jullit pire li ngay bégloo comme li ñu wax sànq ala bi zikrillah tatma'innul qulub mooy bi mu ko nee waxu yeneen saa salam ndax du da dañuy jàkkamti dégg waxu yeneen saa salam waaw waaw moom sahaaba la woon waaye jiil boobu radiyallahu anhu moom ibn Simt Shurahbil waaye jiilu mooy génération lool c'était ça ñu ni ñu rawee ñeneen mooy li leen doon dundal mooy waxu yonent saa salaam moom moom looloo leen ñoroon quoi lool moo doon seen daal la li nga xam ne moom lañ doon wër waaw loolu moo leen ñoroon kantaa ñun léegi daanaka kiy wax waxu diine sax kooku lañ jàpp ne ah saa yi daa ñàkk pexe rek <laughs> waaw dañ naan ah daa ñàkk pexe rek xam naa ut na fexe ci utu fexe amin yi amin amul amul amul mu ne ah léegi na kal ci wax diine wal iyaazu billah yooyu yépp ngir lan décourager nit ñi ak wax loo xamante ne nii waxu caaxaan la ak joo xamante ne du dëgg wal iyaadu wal iyaadu billah kon loolu yëpp nekk lu garaw waaw ah non gars yi non gars yi voie de garage la quoi wal iyaadu billah doo bàyyi wax lu amul. xam nga lu waral loolu parce que gars dañoo foog ne kuy wax diine da war a nekk ko wala kaana gars di la yoral lépp di la kii non loolu mooy vision bu bon bi waaw. mooy vision bu bon bi ki nga xamante mooy monsieur le procureur mën na nekk l'imam du de de la ville waaw ki nga xamante ne mooy le médecin en chef de l'hôpital tel nekk l'imam de la ville ba pare wala un médecin tel wala un agronome wala un kii nangam un mécanicien réputé nangam yooyu un menuisier yangam ba pare moom euh, semaine bi am na yoo xam ne boo demee këram wala jàkka jamu dëkk wala yooyu mooy joxe darse wala mooy jàngale seneen loolu ñàkk gis yooyu nga xam ne moo ma sa xew looloo tax gaa yi jàpp ne di wax seen waxu caaxaan yooyu ñenn ñi sax xam nañu ah dañoo nekk ñu yiis rek waaw kon loolu ñooñ looloo leen ñoroon mooy waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy waxu yonent bi sallallahu alayhi wa moo leen ñoroon moo tax bi mu ko nee rek ndax duma la xabaare waxu li li ma dégg yonent saa sam mu ne ah kay waaw mooy noonu tamit daa am solo tamit ñu ci xamee ne jàngale soxla woo tout le man ku ma laajul yàgg nañ ko fi gis man du ma la wax dara parce que Seydina Salman dañuy xame ne jàngale day jaar ci yu bari waaw di jàngale ci ay xew-xew fekk xew-xew bu xew nga jaare fa xamale ci jàngale yeneen suñu sallallahu alayhi wa sallam loolu dafa am solo loolu mooy boroom xam-xam waaw mooy Seydina Salman mii nga xam ne abul islami la abali siwaahu iraftaxaru bi qaysin aw tamimi loolu waxoon naa nag du ko wax waaye ci moom la gën a <laughs> abile islaam la abali siwaahu ida ftaxaru bi qaysin aw tamimi abile islaam la abali siwaahu ida ftaxaru bi qaysin aw tamimi ala ashabul <laughs> islam <laughs> kon loolu la kon nañu bàyyi xel xadis bi xadis bu am solo la bii di ñëw insha allah ñu gis xadis bi imaamu Nawawi doon wax sànq naan rot na fi gayri muslim foo xam ne ci imaamu du imaamu muslim loolu mooy xadis bi ci tegu muy xadisu Fadala ibnu Ubayd Fadala ibnu moom boo ko fii laaj ma lay descendre parce gis nañ ko fi <laughs> <laughs> liñ ko fi gis. c'est pas la première fois ñu fi gis xadiisam waaw bis boo yaakaaree leneen dees na la défendre waaw xadiis cinq cent treize wa an abi muhammad fadala ibn ubayd al ansari radiyallahu anhu qaal tuuba waaw liñ doon wax sànq tuuba liman hudiya ah, ila al islam wa kana ayshuhu kafafahu wa qani'a allah foofu gisoon nañ ko waaw nga xam ne ca dëkk bu neex ba lañ ko doon gise voilà radiyallahu taala an Seydina Fadala léegi moom xadisam la ñuy gis lii mooy deuxième fois gis ko dese na beneen xadis boo xam ne mu ngi ñëw ci ngëneelu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama hmm? kon moom la ñuy gis te imaam wax na ko sànq yoon na wa kon insha Allah boobu nag da ngay gis ne. moo euh, ñàggat yi am fii mënoon nañ ko boole sax mais bon euh, c'est trop tard euh, incha allah bii di ñëw gis ko presque même kii yi la ah, njàngat yi la kon nag bii di ñëw ñu jël hadith mille deux cent quatre-vingt-douze bu Abu Muhammadin radiyallahu ta'ala anhu wa arda